waaw yuuxu boobu ëpp bi noonu lay noonu la lay faate waaw moom la naan il eh, illa asra liita wa rafa'a liita liita mooy safhatul unuq mooy loos bi voilà benn loos bi lay pensé jëm boobu wàcc na beneen bi yëkkati ko loolu lay wax mooy wane ne gaa yi sedd nañu dee nañu xaala léegi yeneen saa saa ne wa awwalu léegi nag ëpp ëpp buftu kan moo koy njëkk dégg waaye c'est jusqu'à ça yore saa sa wax nañu kan mooy njëkk dégg bu Seydina Israfil ne fuuf nopp ka muy njëkk a benn waay la ah ban waay rajulun wa awwalu man yasma'u rajulun yaluutu hawda ibile fa yasa mooy benn waay la boo xam ne da doon defar di réparer mooy mbalka mi nga xam ne moom lay defal ay gëléemam ngir ñuy naan moom la nekkoon doon ko réparer xam nga ñooñu moom ñu ngi ci yàquñ ne dara dina yow moo tax <laughs> saatu tati banqa saa buy ñëw day bett gaa yi xam nga ne kii préparé wul woon mukk que yaakaarul woon ne yow mal xiyam waaye gëmuñu ko woon sax ñoom ñii moom ñëw na bay réparer les travaux de tous les jours ah voilà mbalka sama mbalka kii bi foog ma réparer ko quoi parce que mooy commencé senn wala taw yi bu ñëwaatee dem di ko réparer waa ji moom mooy jëkk dégg affaire yi waaw rajulun yaluutu mooy koo xam ne day di defar yuslihu hawda ibile mbalka ba nga xam ne moom lay nàndale ay ay gëléemam fa yasaq day dégg affaire bi dee ci saa si nte noonu lay dee mooy day wengal benn baat bi baat bi loos bi ñii bi passé wu wii kii Allahu moom loolu moo koy foudroyer fa yasaq mu foudroyer ko mu faat waaw bu faatoo wayas wayasaaku annaasu nit ñépp daal mel ni moom daal di diyee waaw summa yursilullahu waaw ginnaaw gi borom bi daal di yónni aw xaala mataran aw wala boog mu ne yursilu mataran wala mu wàcce ab taw lool raawi bi moo moo moo moo moo waaw mooy borom bi yónni wala mu wàcce mataran ab taw ka annahu tall mel ni taw bu see bu bu bu woyof boobu nga xam ne par ndànk-ndànk par ndànk-ndànk lay wàcc awit zill wala boog mel ni ker waaye loolu tall la parce li koy wane mooy yeneen xadiis yi ne taw boobu day nekk taw boo xam ne du comme ndox yi ñu am nee taw boobu boo xam ne buy wàcc moo tax am na yenn riwaay ne yoo xam ne dana taw bi buy wàcc ka mani yi rijaal day mel ni mooy mani yooyu góor ñi noonu la taw bi di mel day rattax taw bu rattax lay doon waaw boo xamante ne nii nag fatta fa tanbutu minhu ajsaadu naas taw boobu bu wàccee képp ku ñu mësoon suul da jógaat ci la ñi di dekkee yaram yépp di jóg waaw bu lool amee summa yunfaxu ginnaaw gi ñu daldi di ëfaat mooy malakul ma israfil waaw naafixul ki nga xam ne mooy ëpp ci puftu ba waaw ah mu daal di ëf deuxième waaw <laughs> ginnaaw bu njëkk ba diggante bi nag xadiis yi war na nañ ne quarante ans la am na xadiis war na ne diggante premier buftu bi ëf bi ak deuxième ëf bi quarante ans moo ciy xew moom la borom bi da wax ci suuratu zama zumar wa nufixa fi suuri fa sa'iqa man fi samaawaati wa man fil ardi illaa maa shaa allah summa nufixa fii uxraa fa idaa hum qiyaamun yanzuruun wa ashraqatil ardu binuuri rabbihaa wa wudi'al kitaabu wa jii'a binnabiyyiina wash-shuhadaa'i wash-shuhadaa'i wa qudiya baynahum bil haqqi wa hum laa yuzlamuun borom bi wax ca suuratu zumari mu ne wa nufixa fi suur keroog la ñuy ëpp ca buftu ba keroog la seydina israfilu alayhi salatu wassalam di fa sa'iqa mu daal di ful waaye mu daal di faatu man képp fi samaawaati ku newoon ci asamaan wa man fil ardi ak illa ma sha Allah lu dul lu soob yàlla ñépp ay faat asamaan ak suuf bi yore saa suuf la mais waaw asamaan tamit ah <laughs> lu dul mu soob yàlla mu dégg ko fi quarante ans ak ñaar dafiy jàll summa ginnaaw gi nufixa fii uxra mu ëppaat beneen ci la gaa yi fa idahum yanzurun ci la nit ñi nag di jóge di xoolantee ka xaar tamit seenu àtte allahu akbar moom lay wax nii mooy ñii bu ñuy jóg taw boobu buy wàcc day ànd ak li nga xam ne mooy deuxième boftu bi ëf gaa yi jóg waaw allahu akbar léegi kon yaramu nit ñi daal di jekki ci taw boobee ca ëf mu tombeek ëfu deuxième bi fa idaa hum qiyaamun wax comme la aaya bi wax waaw di xoolante waaye di xaar seenu àtte summa yuqaalu nee na ginnaaw gi ñu wax mooy aji wax ne yaa ayyuhan naas mooy ki ëppoon ci buftu bi di Israafil alayhi salaam mooy woon bu ëmbee ba gaa yi dékki nag mu ne yaa ayyuhan naas te ñépp ba koy dégg kenn moom soxlawul ko parler <laughs> eh, yow malaaka malaaka bu taxawoon bu taxawoon daal di yuuxu xolu nit ñéppay xar dee kaw suuf kenn du fi dund malaaka bu taxawoon rek yuuxu yuuxu xolu nit ñi en fait manu dékk yuuxu malaaka ñoom ñéppay dee ci saati seen xol yee xar xaw ma nu ngeen koy tudd nag infrastructure infra infra infra infrastructure xaw ma lan mais kër yëpp ay arrêté waaw. ah léegi yow maa xiyaam nag moom wax alum ay wa jow leen ila rabbikum ñëw leen ci seen borom laa wax ayyuhan nas alumu ila rabbikum ñëw leen ci seen borom waaw kay ngir lan ngir ñu àtte leen tey mooy bésu àtte bi ñëw leen la wax <laughs> ba pare ne ila rabbikum waqifuhum innahum mas'ulun <laughs> comme la wax ca suuratu safat ne waqifuhum taxaw loo de mooy dekki rek ñëw leen ci seen borom ñeen ñëw jàll déet taxaw leen waaw waqifuhum innahum mas'ulun tay lañ leen di laaj questionné leen ca lañ leen responsabilité yi jaamu yàlla yañ leen joxoon ca kaw suuf ak lépp loo xam ne dañ leen koo war a àtte ci seen ngëm yàlla seen diggante seen borom seen diggante deret yeeg ak tooñaange yi seen diggante yéen jaam yi tamit waaw waqifuhum innahum mas'ulun allahu akbar <laughs> la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al Ah. kon nag mu ne summa yuqaalu ginnaaw gi nag ñu laaj wax axriju ay wa génne leen basan naar loolu lii moom gisoon nañ ko fi tuddoon nañ ko fi <laughs> Abdullah bi ñuy tudd waa Gog et Magog 189 hadisu Ummul Hakami Zaynab bint Jahsh radiyallahu anha tuddoon nañ hadis boobu hadis Seydina Abu Sa'id al-Khudri nekk ci ñaari sahih yi mu ne yonent bi saa saam nee na yawmal qiyaam borom bi danaan yaa aadamu fa yaqulu labbayka wa sa'dayka wal xayru fi yadayk qaala yaqulu axrij ba'sa naar qaala wa maa ba'su naar qaala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'iin waaw qaala fa zaaka hiina yashiibu as-saghiir wa tada'u kullu zaati hamlin hamlahaa wa tada'u kullu zaati hamlin hamlaha wa tara an-naasa sukaaraa wa maa hum bisukaaraa walaakinna 'azaaba Allaahi shadiid ca suuratul Hajj <laughs> waaw Allaahu akbar aw kon mu ne aw <laughs> mu ne nag keroog ñu ne axriju parce que Seydina Abu Sa'id dane al-Xudri dane yeneen saa saam nee na borom bi na naan yaa Adam mooy maamu yi ñëpp waaw Abul Bashari alayhi salaatu wasalaam ne ko mu ne ko labbayka wa sa'dayka wuyu naa la te maa ngi xaaral di dégg lépp borom bi loo ma digal wal te yiw yëpp yadayka ci say loxo la ne. qaala yaqulu borom bi ne ko axrij ba'sa naar ne ko léegi yebalal ñi nga xam ne man maa leen bind ci sa xeet te ñu war a ñu war a dem safar. Seydina Adam ne wama baasu naar ne ah borom bi lan mooy baasu naar ñooñu ñoo ñam mu ne ko min kulli alfin ci mil yu nekk tis'atun wa tis'atun wa tis'in mil yu nekk neuf cent quatre vingt dix jël leen yóbbu safara kenn mooy rëcc <laughs> mooy mille personnes yoo gis neuf cent quatre-vingt-dix-neuf jëlal nga yóbbu safara ndax foofu lañu jëm léegi yoneen saa salaam nag ba mu waxee loolu saxaaba yi nag dañoo kaawu quoi nii la loolu moom mooy ñun moom yàqu nañu ba faw moom yoboo rek ñu xam ne moom ñun moom sa <laughs> non loolu moom moo tax ñu ne yeneen tibaraayu saa saam saaba yi ne yeneen saa saam waaw yeneen saa saam ah <laughs> waaw mais waaw way ba pare mu teg ci ne fa indahu bu keroogee nag yashibu saghir ci ngay gis liir bu juddu am bi jaaw ci saasi liir boo xam ne dañ koo jur mu doy xepp mu am bi am ay cheveux ay cheveux blancs ndax ragal ndax ndax tiitaange taraayu bis boobu te moom la aaya ba da wax ci suuratu nuur yaa mooy jaal benn ba yaa ayyuhan naasu ittaqu rabbakum inna zalzalata as-saa'ati shay'un 'azim yawma tarawnahaa tadhalu kullu murdi'atin ammaa arda'at wa tada'u kullu dhaati hamlin hamlahaa wa taraa an-naasa sukaaraa wa maa hum bisukaaraa walaakinna 'adhaaba Allaahi shadiid borom bi ne yaa ayyuhan naas yéen nit ñi rabbakum teet leen seen borom tey takkook ay ndigalam tey soray tereet inna zalzalata saa gis nga rëngi saa buy ñëw yawmal qiyaam shay'un azim mbir mu màgg la ku foog ne ay léeb la tey ngeen am problème yawma tarawnaha gis nga bés bi ngeen gis bés boobu di agsi yawmal qiyaam tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at waaw képp koo xam ne da doon nàmpal dootu tal la muy nàmpalati xel mi dootul demati ne amoon na doom ba koy ab liir buy dooru juddu ba di ko nàmpal li ñu naan ku nekk sa cëggal guy da lay doy ndey ji fàtte na ne amoon na sa doom ba kook dina ko toppatoo ko da koy tegi nele wa tada'u kullu dhati hamlin hamlaha képp ku ëmboon deux mois de grossesse trois mois de grossesse quatre mois à terme neuf mois huit mois moo ci boo matee di ëmbi boo matul di wësin ñépp ci yem képp ku jigéen bu yoroon dara am doom ci biiram dina ko dindi keroog te du du jaar ci saa saa bi yaa ba waaw mooy day wadd ndax tiitaage mu ne wa tara an-naasa sukaaraa nga gis nit ñi nag moom boo génnee xool nit ñi da ngay dañoo naan ay bideelu sàngara yu foor yooyu ba ne ñu ngi këyam këyam yi xam nga boo gisee denn waay bu màndi tam nga ne saay xaaral ma teggi trottoir parce que waajee moom famille koy gis de loin nga koy gis muy këyam këyam yi waaw bu demee bay waajal di dox jaar nii dem bay wadd nga naan it rek mu daal di kiiwaat ni këbët beneen côté bi mu ne nag nit ñëpp noonu nga di gis wataran naa sa sukaara di nga gis nit ñi mandi mooy di am xaalu bu mandi waaye wamaahum bi sukaaraam ñu benn alcool benn sàngara lañ naanul waaw lu ko waral kon borom bi walakinna azaballahi shadid waaye mbugalu yàlla mim leen doon dig ñu koy weddi dañu xam ne ak si na moo tax commencé di sabaatu ci seen doq moo tax ñu commencé tujube nii comme ay gaa yu naan ay bideelu sàngara yu dul jeex dara lañ naanul waaw oh la hawla allahumma sallima kon sëy adam <laughs> bu ko borom bi ne génneel baason naar yonent baay saasaam ni jamono ji la xaalu saxaaba yi nag nga yonent saasaam hé hé mille yu nekk Adam war leen a jël yóbbu safara mais loolu moom xaalu waaye yaa rasuulallah <laughs> ñu ne ko mais ndawal yàlla saa saa naa zaakal zaalikal waaxid mais saa saa ñun ñii ñëpp tam moo kenn ko giriti mille doomu aadama yoo jël yu nekk mille cent quatre vingt yu safara lañ war a kenn day mucc mais ñun kan sax mooy kenn kook di réussir di nekk kook mooy kan ci ñun yeneen saa saa am abshiru ne leen ne leen bëgg leen <laughs> bu leen tiit mooy yéen di ngeen ko jàppe affaire bu du loolu ah mooy yii la mooy quatre neuf cent quatre vingt yu nekk mooy dem safara mais yéen ni ngeen ko jàppe du noonu bashiru bég leen fa inna minkum rajul wa min ya'juuja wa ma'juuja alf mu ne attention <laughs> moo tax ci riwaaya Imaam Ahmad mu ne am na ci mu ne yéen jaru ngeen yéen di tiit ndax am na borom bi bind na ay ay mbindeef yoo xamante ne nii amul dara lu ñuy dugg lu dul dañ koy bari waaw amul dara lu ñuy dugg lu dul ne dañ koy bari mooy lan mais yéen benn bi mooy ci yéen lay nekk yéen nit ñi quant à neuf cent yi ñoom ci waa ya jooj ak maa joojo lañ gox Emmaout te loolu waxoon naa la moo doon wane ne gox Emmaout ay surtout maam Adama la <laughs> waaw parce que borom bi la ne ko génneel ci sa xeet ci sa njaboot ñi war a dem safara waaw moo tax yonent bi sallallahu alayhi ne yéen maa antum yawma idin fi an illa ka ash-sha'rati al fi sawri aswadi aw ka sha'rati sawda fi sawri abyad waaw bi nga xam ne après nag mu bëggal leen quoi waaw mais wallahi waat naa ci yàlla ne inni man yonent bi alayhi salaam la arju an takunu rubu ahli aljanna wallahi inni la arju an takunu thuluth ahli aljanna wallahi inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna qala fa kabbara an-nas <laughs> yeneen saa saa daa fexe leen non non ñu bari ñooñu mooy groupe émagogue yi ñoom ñoom daanaka ñoom la ñoom ñoo ci ëpp <laughs> waaw daanaka yéen kenn ki mooy représenté ci yéen lañu mooy dem safara ñeneen ci groupe émagogue yi ci euh, bokk <laughs> ndax ñoom amuñu woon ku baax waaw groupe émagogue yi moom c'est grave <laughs> waaw. léegi nag mu ne waat naa ci yàlla ne am naa jortu yaakaar bu baax ci sama boroom que yéen ngeen nekk un quart waa àjjana mooy sama xeet mooy yeneen kii fi jaar yépp bu bu bu seen xeet duggee àjjana yéen mooy population de du paradis yéen sama xeet ngeen représenté ci un quart mu ne waaye. loolu da leen doon dàngu ndax yeneen saa soo xam ne exactement que ne ëpp na lool mu ne wallahi waaye wat naa ci yàlla inni la arju an takunu thulutha ahlil janna ngeen nekk buñ ko xaajee ñetti xaaj population de ajjana ngeen nekk benn xaaj bi ci ñetti un tiers mu ne leen wallahi maa ngi wat ci yàlla inni la arju am naa yaakaar bu baax ci sama borom an takunu nisfa ahlil janna mooy population àjjana yépp moitié bi sama xeet lay doon <laughs> Allahu akbar gaa yi saaba yi kontaan fa kabbara naa saaba yi allahu akbar waaw ñoom muñ kontaanoon loolu lañ doon wax ñoom nekkuñ fi ay jaajëfa téewag ay caaf non yooyu moom wax caaxaan la quoi caaf gaa yi sotti tëb fii mbëkk fii daal déedéet ñoom dañ wax allahu akbar lañ doon wax saaba yi te yoon saa saa lañ ko jële moom bu ma soxla am lu leen tiital wala ñu ko ñu ñu ñu ñu kii sax ñu bég allahu akbar lañ doon wax waaw mais ñun ay saay fii baa duma allahu akbar saay problème eh, yow fu allahu akbar am problème baa fekk yéena faible ta moom eh, seen affaire la <laughs> gars yi dañuy nekk ma biir Sénégal ngay nekk bi seet ak allahu akbar noo ko fay waxee ak foo koy waxee kooku kay yow xam nga ne yow sa feebaru bopp saa yi <laughs> yow yow ko yow waaw <laughs> allahu akbar moo tax mu ne yéen nekku ngeen ci nit ñi bu boobaa comme ah, benn benn benn benn karaw bu weex tàll bu nekk ci yaramu mooy mooy mooy deru mooy euh, yaramu euh, yëkk boo xam ne dafa ñuul mooy karaw bi li ñuy ñuule ko benn ay yenn yu weex yéenay ñoone waaw kon nag buñ ne <laughs> aw ka sha'rati sawda wala karaw yu ñuul ci ak as ab yam yëkk woo xam ne nag woo xam ne buiful boo xam ne lépp dafa ñuul mu am ay karaw euh, wala boobu bu weex tàll am ay karaw yu ñuul yéen lool ngeen représenté ci nit ñi Allah kon nag mu ne kon fay kon nag bu nee fii fa yuqaalu <laughs> summa yuqaalu axriju ba'san naar kook sayyidina Adam lañ koy wax alayhi salaatu wassalaam génneel yebalal ñi nga xam ne ñoom la yàlla bind daal di dogal ci dogalam bu jiitu ne ñooñu ñooy dëkk ajjan ñooy dëkk sawara ñooy ñooy waa sawara waaw ñi nga xamante ne nii ñoom dañ leen a préparer ngir safara génne leen fa ñu naan ko waa min kam ci ñaata mu ne fa yuqaal min kulli alfin tis'a mi'atin wa tis'atan wa tis'in yu nekk neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mooy junni bu nekk kenn mooy rëcc ñi ci des ñëpp yóbbul meebal yóbbu sawara fa daalika mu ne keroog eh, bés boobu yawmun yaj'alul wildaana shiiba keroog comme ni ko aay bu waxee sànq suuratu nuur bi keroog liir yi ci la ñuy nekk ñoo xam ne ndax taraayu bés boobee dañuy am wejaaw ci saasi wa dhalika yawm wa dhalika yawma yukshafu an saaq waaw te keroog mooy bés ba nga xam ne moom la borom bi di wuññi la nga xam ne mooy saaq waaw waaw moom lay wax naa yawma yukshafu an saaqin wa yud'awna ila sujudi fala yastati'un voilà xaashi'atan absaaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kaanuu yud'awna ila sujuudi wa hum saalimuun yawma yukshafu an saaq waaw waaw comme nga xam ne borom bi wuññi li nga xam ne mooy saaq waaw <laughs> falaa yastatii'uun wa yud'awna ila sujuud ñu leen di woowe ay sujood leen sujood leen fala yastati'un nit ñi duñu ko man mooy naafiq ya <laughs> parce que naafiq yi dañuy des ak jullit ñi waaw xam nga rek dañoo mën a camoufler di camoufler foog de dañuy nax boroom bi jàpp ne génn nañ ci borom bi di leen seetaan ah allahu akbar waaw waaw léegi euh, bu boobaa bu borom bi defee lool comme ni yonent bi sallallahu alayhi wa wax fa yasjudu lahu kullu mu'minin wa mu'mina way ngëm yàlla bu góor ak bu jigéen bu nekk sujjóotal borom bi waaw wa yabqa mu def man kaana yasjudu fi dunya riyaa ñi nga xam ne ca àddina moom ngista la taxoon ñuy sujjóot wa sumaatu déggtal amuñoon gennuk lixlaas defuñu woon dara ngir yàlla jaamu yàlla yépp bëtu nit ñee taxoon ñoom ñooy def léegi nag fa yazhabu nga gis ñu mel noonu dem ngir sujjóot fa yow Abdullah fa ya'udu dhahruhu tabaqan wahida ginnaaw gi la boroom bi di di plâtre mooy def ko benn comme benn mur sële ko da koy sële xam nga gis nga yaxu yama yax yi nga xam ne colonne vertébrale bi nga xam ne mooy tax ngay mën a di di di wuuse nit di sëgg di plier wu di def lool borom bi keroog naafiq yi seen yax da koy def kare da koy da koy téye du mën a plier wu waaw naafiq yi du ñu mën a plier wu bay sujjóot bu boobaa nag seen mbir feeñ nag waaw akbar waaw mu ngi noonu allahu mane akbar kon lii la léegi liñ doon wax sànq kon hadith bi lii la mu ne fii la hadith bi leen mu ne rawahu muslimun wala muslimu muy al imaamu abul husayn muslim ibnul hajjaj rahmatullahi alayhi moo ko soxla léegi laaj bu njëkk bi ah mooy est ce dong moo kaa solo ñu ne la déedéet al imaamu Ahmadu ibnu Muhammad indi na ko ci ñeenti bërëb ci musnadu Abdullah ibn Amr radiyallahu anil jamii léegi na ko noon al imaamu Abu Dawud indi na ko kitaabul jihaad baabun fii sukna Shaam ah baabun fii sukna Shaami fii baabun fii sukna Shaami mooy eh, indi na ko foofu daal imaamu Abul Husayn mu ko di kitaabul fitani wa ashraf as-saa'a baabul fi xuruji dajjal mooy bunt bi nga xam bii nag mooy bi nga xam ne moom la njëkkandi bon bunt boobu gaa yi daal di def koy lenn ci euh, surah yi baabul fi xuruji dajjal wa muksihi fil ardi wa nuzuli isa wa qatli iyyahu wa dhahabi ahlil xayri wal iman wa baqaa'i jiraani nnaas wa ibaadatihim al awsaan wa nafxi fi suuri wa ba'thi man fil qubuur Ubaydillah ibn Mu'aaz al-Anbari mu ne nettali suñu sëriñ Ubaydillah ibn Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan ibn al-Hurr ibn Maalik ibn al-Khashkhaash al-Anbari at-Tamiimi al-Haafiz al-Basri rahimahullahu taala génn àdduna la deux cent trente-sept rahimahullahu taala mu ne haddathana abi mu Ubaydillah jële ci baam di Mu'aaz ibn Mu'aaz ibn Nasr ibn Hassaan Abul Muthanna at-Tamiimi al-Anbari al-Basri al-Qaadi génn àdduna cent dix-neuf génn àdduna cent quatre-vingt-six rahmatullahi alayhi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 ibn Urwa ibn Mas'ud Ath-Thaqafi mu jële ci surtout Urwa ibn Mas'ud muy Yaqub ibn Asim ibn Urwa ibn Mas'ud Ath-Thaqafi At-Ta'ifi Al-Hijazi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a ma yaqulu mu naan sami'tu Abdallah ibn Amr mu ne dégg na Abdallah ibn Amr ibn al-As ibn Wa'il ibn Hashim ibn Su'ayd ibn Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi as-Sami Abu Muhammad ñi ne Abu Abdillah ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Muhammad ñi ne Abu Abdirrahman ñi ne Abu Nasir rahimahullah génn àddina am ñu ne Taif am ñu ne noono Misr ñi wax bu bari loolu wax yu bari kañ la génn àddina am na nag ñu ne ayyaamul harra ci ca la génn muy vers les années 63 am ñun wax ba 77 wallahu ta'ala alam di sahaaba di doomi sahaaba radiyallahu anhuma wa ja'ahu rajul déglu mu ne Abdullah ibn Amr daam benn waay bu ko dikkal fa qaala mu ne ko ma hadha al hadith alladhi tuhaddithu bihi taqulu inna as-saa'ata taqumu ila kadha wa kadha benn waay daa dëkk day jóge ne di ko interpréter waa ji nag du saxaaba mais taalibi saxaaba la mais moo daa dégg ñu koy nettali ne yow Abdallah ibn Amr radiyallahu anhu moo nettali ne yawmal qiyaam léegi mu jox jamono nangam ak nangam lay xew waa ji ñëw na ko mais lan mooy xadiis bi ma dégg ñu naan yaa koy nettali naan saa yawmal qiyaam day day taxaw nangam ak nangam lay xew fa qaala mu ne subhaanallah aw laa ilaaha illallah kalimatan nahwahuma mu ne subhaanallah mooy rek boo yéemoo ci mbir muñ la tuumaa loolu mu def mais subhaanallah wonaa gàcca ngaalaama borom bi wala mu ne laa ilaha illallah wax naa la ñoom bu ñu yéemoon ak yooyu kàddu yu mel nii ay allahu akbar yooyu ah, ak lu jëm ci moom amul benn buur bu ñu war a jaamu ko dul yàlla ci lu dul ci dëkk ku dul yàlla wala wax yu mel ni yu mel ni mu ne laqad hamamtu man sax man pare woon naa sax yu mel nii moom tax na bëggoon naa allah uhaddisa ahadan shay'an abada ku dootuma nettalee te hadith kenn ci waaw ngir ñaawu ak tamit dàq tuuma toll noonu fan laa waxe ne di jëli ci saa salaam di wax naan saa bés tàngoor lay saw fan ngeen ma gis ma wax loolu kat moo nettali ne maa ko wax loolu man lii moo tax bëggoon naa dootuma nettalee te xadis kenn ci yéen waaw kenn man déglu leen nag innama qultu mu gis ne responsable malgré tout doo yem foofu rek sinon kële wax na am na rumeur buñ ko génneel boo xam ne demewul noonu mu ne. innama qultu man dëgg-dëgg li ma wax dama ne innakum satarawna ba'da qalilin amran azima dama ne li ma wax lii la loo xam ne ci yore saasam laa ko jële mooy gis ngeen gis lu soreetul mbir mu màll waaw yuharriqul bayt waaw wa yakunu wa yakunu thumma qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaxruju dajjal fi ummati fa yamkusu fa yamkusu arbaina waaw mu ne man li ma wax lii la dama ne lu néew léegi rek lu soreetul di ngeen gis mbir mu màgg mu xew waaw di ngeen gis mbir mu màgg daal di xew loolu mooy lan loolu mooy lan mu ne yu xarriqu al bayt kaaba jii nii la gaay di taal tawoon léegi mu xew gaay dañ koy taala ah man loolu laa leen wax mais waxuma leen ne saa leen mu jot moo leen wax lool wayakunu mu nekk wayakun mu wax ay mbir yu bari te kat Abdallah ibn Amr bi ñuy wax lii kaaba ji taalaguñ ko woon mais gis nga ay yaamul yooyu jamono yooyu mooy Yazid ibn Muawiya moo ne woon xalifa mooy mooy doomu Muawiya mu bàyyi woon Abdallah ibn Zubayr na ko noon al euh, al-Husayn ibn Ali ibn euh, Ali al-Awwam daal di ne ñoom moom moom nekkuñu fi di jaayante waaw ba ñëwee Medina naan ndax da gaay ñoom ñaar Seydina al-Husayn ak Seydina Abdallah ibn Zubayr ñu génn ci guddi gi daal di dem Makka ne dara nga ñëwoon naan da jaayante mu ne leen bàyyi négalu leen ñu ànd ñoom ñaar daal di dem Makka zaadahullahu tashrifan wa takrima bañ fa newee Seydina al waa waa Irak di ko bind waa Kufa di ko bind ay yees naan ko ñëwal ñu jàppale laaj yooyu Seydina Abdallah ibn Zubayr na ko al-Husayn bul dem fen Irak fan Irak gaa yii waaw ñooñu wóoru ñu ah gaa yi di def ay délégation di ko bind ba mu jóge Makka daal di dem Abdallah ibn Zubayr daal di des foofee waaye Husayna après ñu faat ko ci Karbala radiyallahu anhu ci kàccoor yi ñoom Umar ibn Sa'd voilà <laughs> waaw léegi euh, euh, euh, Seydina Abdallah ibn Zubayr nag des fi continuer gaa yi ñu nekk foofu daal di jaayante moom mu yor xilaafa bi waaw léegi nag Muawiya kii bopp Yazid Yazid Yazid di doomu waawee ji daal di yónni arme waaw takk arme bu rëy yo euh, euh, jiital ci muslimum noox ba waaw waaw ne ko demal nga faagaagal gaa yi nga xam naa ay dissidents lañu ne ko njëkkeel Medina <laughs> lii waxoon nañ ko fi taxawoon nañ ci taxawoon ñu ci duñ ci taxawaat nii taxawoon nañ ko fii ci riyaad yi buy gudd sax ne ko léegi yow demal Medina comme que gaa yi dañuy bañ sama sama sama sama kii dañoo summeeku ci li nga xam ne mooy sama sama kilifteef ne reconnaître tuñu ma jaaral foofu may leen ñetti fan waaw ngir ñu génnaat ñëwaat toppaat topp nekkaat ci sama ron sinon am na trois jours yoo xamante ne nii bu dee faalewuñ la boo demee sakaajeel ñépp lu fa nekk ñoom ñoo ñépp daal di leen faagaatal waaye kii euh, euh, euh, Ali ibn Husayn Zaynul Abidin ibn Ali ibn Abi Talib kooku bu ko def dara kooku bokkul ah il faut il faut teggil ma kooku kooku bokkul ci ñoom <laughs> mooy sëñ yeneen saa salaam kooku bokkul waaw mooy Zaynul Abidin waaw <laughs> di bàyyi Muhammad mi jur ja euh, Jaafar di abu abu euh, di Jaafaru Saadiq sëriñ ñoom imaamu Maalik waaw Zaynul Abidin moom Ali bàyyi ko moom moom bu ko laal bu xam naa bu baax ne bokkul ci bi ci naay waaw. kantaay ñi ci des moom bu dee ne nanguwuñu kii di ñetti fan nanguwuñu dugaat demal nga sakaase foofu wal iyaazu billaah mu dem def loolu waaw daal di leen faagaagal xayyaamul xar lañ ko tudde woon rey fa ñu bari saxaaba yu bari ñu rey leen fa seeni taalibe voilà après nag muslim mu yées mi ibnu Uqba daal di jublu nag fi nga xamante ne mooy Makka nag ngir daal di dem ne Abdallah ibn Zubayr ma fa ne léegi nag moo ci des kanta muslim ci yoon bi biñ àggee xuday di ci la daa ci la faatu waaw ci la dee léegi nag euh, léegi euh, euh, al-Husayn ibn Numayr ñu jox ko ne ko léegi yow yaay lu commandant bi nga xam ne yaa war a dem Makka daal di daal di damm damm Abdallah ibn Zubayr may bañ a ànd ci suñu suñu kii léegi nag bañ demee nag fa ko ndar kepp ñu daal di encercler foofu Makka def fa benn benn siège <laughs> waaw boobu nag ci lañ taale kaaba ji ñoom ñoo taal kaaba ji gaa yi taal kaaba ji nag fekk xam nga Abdallah ibn Amr jamono yii lañ la génn àddina te avant sax muy génn àddina leen waxoon na yoreen saa man dégg naa lii ci yoreen saa sa léegi bu yàggatul rek léegi yéen gis lu mu rëy mooy kaaba ji dinañ ko taal ngay mais soit ci at moomu la wala at mi ci tegu ci lañ taal kaaba <laughs> waaw am nañu ne moom boobu la gaa ñu am ñu ne non dund ba naa soixante-dix-sept voilà léegi nag ñoom biñ diwee ba pare daal di mab euh, parce que ñoom c'est la première fois bii nii xam nga bii réussir def nañ lii lépp mais après réussir ñu dañu dellu waaw daal di daal di mab mab miiru Kaaba gi rajaxe të të caal foofu <laughs> ba téeg bi daal di ba ba bi daal di waaw léegi nag euh, biñ nekkee noonu ñu dégg ne eh, xalifa ba faatu na dee na Yazid faatu Eh, Yazid faatu nag léegi nag looloo tax ñoom ñu retiré wu waaw kay waaye après dinañ essayer waat jamono gi nga xamante ne ci la Hajjaj ibn Yusuf ñëwee ca mbokki euh, euh, doomi Abdul Malik ibn Marwan boobu nag ci la ñuy door a faati Seydina Abdallah ibn Zubayr la 73 wala 74 boobu moom moo gën a grand sax boobu bii moom ta yemuñ ci taal kese boobu la Hajjaj jël manjan yëpp yi daal di jël catapulte yi daal di catapulter Kaaba gi mu tegu mu tegu waaw <laughs> ba pare parce que dane kii nii nii mu dama xewaat kaaba gi nii du yoon <laughs> waaw kaaba gi mu yokk ba dugal ci hijru Ismaïl du yoon alayhi salaatu wassalaam daal di catapulte mbir yi dóor ci bombu tël affaire yi wadd daal da dal la dale kaaba gi rajaxoo waaw gaa ñëw <laughs> daal di rey Abdallah ibn Zubayr pendre ko ci biti waaw ba Sayyidatu Asma ba mu ko yëgee di yaay ji dafa dafa da loolu moo ko metti ba ci la génn àddina radiyallahu anha <laughs> bint Abi Bakrin waaw di sa sa grande sœur sayyidatu Aïsha radiyallahu anil jami' kon loolu la doon wax ne ne man loolu laa leen wax dama leen ne kaaba gi bu yàngagul léegi ngeen gis ñu taal kaaba gi waaw waaw <laughs> ah, ak ay mbir yoo xam ne dinay xew ci ay fitna yoo xam ne dina aw ah, yooyu laa wax waaw léegi rek ci leen xadiis bi ginnaaw gi Seydina Abdallah ibn Amr ibn al-Aas anhu hmm? mu ne yuharriqul bayt wa yakun wa yakun thumma qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam yakhruju ad-dajjal fi ummati fa yamkuthu arba'ina la adri arba'ina yawman aw arba'ina shahran aw arba'ina ama walillahi alhamdu wal minna kon ci kaw noonu la ñu jeexal suñu xadiis bi bii di ñëw insha eh, Imaam An-Nawawi wax na ci suuf al-liit loolu dañu ko fàtte woon al-liit mooy safhatul unuq waxoon nañ ko mais waxuñ ne woon Imaam An-Nawawi nee na mooy benn wàllu doq gi wa maanaahu mooy maanaam yada'u safhata unuqihi wa yarfa'u safhatahu al-ukhra waaw mooy nit bu dee day faatu noonu rek yëkk rek ne këlëng voilà këlëng boobu muy def ngir buy faatu moo te loolu day nit kuy nelaw quoi nit koo xam ne daa toog toog gëmmeentu gëmmeentu mais di di di di tenir di tenir tenir day jekki-jekki rek buy nelaw da ngay jekki rek gis mu penché bopp bi benn côté dem dem dem dem boo moyul bay waaja daanu wala mu def nii rek loolu nag nga xam doq gi day penché wu beneen côté bi yëkkatikul ñi loolu lay wax loolu mooy liit waa mooy sa faton nu mu ne maanaam mooy day penché doq gi ci benn côté bi beneen bi daal di yëkkatiku kon foofu la yem lii di ñëw insha allah ñu gis ba léegi ci nettali yi ci kitaabul mansuraat wal murah hadis 1811 boobu nag bu sëy naa anas ba léegi di wax ci mbiru